أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن الشرف an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhi afdalu salaati wa salaam ah, wa alayhim afdalu salaati wassalaam kon fil baabi arraabi' baabu sidq as-saadis an abii xaalidin hakiim ibn hizaam radiyallaahu ta'aalaa anhu aslama aamal fathi wa abuuhu min saadati qurayshin jaahiliyatan wa islaaman jaahiliyatan wa islaaman annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam albayyi'aani bilxiyaari maa lam yatafarraqaa fa in sadaqaa wa bayyanaa buurika lahumaa fii bay'ihimaa wa in katamaa wa kadabaa muhiqat barakatu bay'ihimaa muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah muy indi hadis bi mujj ci buntu bi mu ne as-sadis as-sadisu mooy buntu numéro mooy hadis numéro six mooy six hadis la def ci bunt bi ci garab gu meññ gii da baax ci tool bi nga xam ne mooy toolu ñu sell ñi muy Riyadu Salihin ajjanaay ñi nga xam ne ñooy way sellal ñi ñu baax ñi ah mu ne as-sadis waaye sinon mooy hadis numéro cinquante neuf biñ tàmbalee. téere bi ba léegi mu ne an abi Xaalid mu ngi koy jëlee ci saxaaba boo xam ne moom lañ naan Abu Xaalid loolu moo doon dakkantalam muy Abu Xaalid ah Hakim ibn Hizam mu ne moom mooy Hakim ibn Hizam mooy Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir eh, Hakim bi <laughs> ibn Hizam eh, yaay Khadija radiyallahu anha bàjjanam la woon ndax frère yaay Khadija radiyallahu anha mooy baayam mooy Hizam ibn Khuwaylid Khadija bint Khuwaylid ibn Asad Hizam ak yaa Xadiija ñoo bokkoon bàyyi mooy Xuwaylid Xadiijatu bint Xuwaylid Hizaam mi bàyyi ci bët moom ibnu Xuwaylid ah moom nag jàmbaar la woon <laughs> ah, mais nag euh, euh, euh, laata muy tuub moom mi Seydina Hakim ci yéeféer la bokkoon waaw fekke woon na contre l'islam mooy àndoon na ca ñoom armée Abu Jahl ba ca la àndoon di xeex yonent bi alayhi salaam waaye keroog <laughs> boroom bee ko muccal de tuutee des ñu faatoon ko fa moo tax bu doon waat <laughs> bu doon waat danaan maa ngi waat ci ki nga xamante ne moo ma muccal keroog Badar <laughs> waaw laa danaan def walladhi najjaani yawma badrin min al maa ngi waat ci ki nga xam ne moo ma muccal bésu Badar ci ñu faat na moom mii Seydina Hakim mi bokk na ci ay jagleem moom ci biir Kaaba ji la juddoo ma mooy foofu en ma ne non waxuma waxuma yow boo taxawee lu ñuul li ngay gis noonu non mooy ci biir Kaaba gi bu ñu ubbee Kaaba gi ci biir ci biir ci biir moom foofu la juddoo waaw <laughs> xissatul fiil di am dëgëroon na moom fàttaleku na ci dara waaw nga ne luy xissa xissatul fiil mooy bi bi bi bi alquran naan li ilaa fi Quraysh non euh, euh, waaw euh, loolu Quraysh la mooy bi ci tegu ah, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil Abraha gaay ñu ba ñëwee jóge Yaman ne dañuy toj ci Kaaba suñu borom yónni leen tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka'asfin ma'kul moom mii fekk woon affaire bi <laughs> Seydina Hakim waaw soixante ans la dund laata l'islam laata muy tuub soixante ans avant l'islam dund na moom soixante ans Allahu akbar moo tax mais bon Euh, bokkoon na nag ci ñi nga xamante ne nii keroog bi ñu waa Quraysh defee euh, ne dañuy dañuy embargo yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom Seydina Hakim mi bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo leen doon dimbali parce que ah bàjjanam fa la ne woon tamit <laughs> mais waa Quraysh ku di nekk ci ñoom fa mbokk nga fa woon ndax ñoom Banu Hashim ñoom ñëpp ay bokk rek mais moom nii li mu ci def ak ñi mel ni moom. nga xam ne da doon chargé ay gëléem bañ fees mu dàq leen ñu daw dugg ca shaabu Abu Talib fa nga xam ne fa lañ nekkoon après ngir ñu jël loolu daal di koy dunde malgré embargo bi waa Quraysh décrété woon ne bu leen kenn jënd bu kenn jaay ci ñoom bu leen kon jaay ñam bu kenn leen so takk ci ñoom soxna bu leen kenn may soxna nañ leen parqué foofu daal di leen embargo économique ak lépp waaw waaw kon nag mu ngi noonu. mais moom dafa yéex a tuub mu ngi tuub nag bi nga xam ne ci la yonent bi saa saa bi Makka ci huitième année bi ci la door a tuub te boobu soixante la amoon wala lu ko teg waaw <laughs> mooy kon nekk na ci jaahiliya soixante ans Seydina Hakim ibn Hizam waaw Seydina Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ku ku tabe la woon tama mën joxe hein <laughs> eh? mu ngi noonu <laughs> eh, léegi naa Hakim moomu mu ne nag an Abi Xaalid waaw mu ngi jële ci Seydina Abu Xaalid looloo doon dàkkantalam hein eh? kanta kañ la génn àddina nit ñi dañ cee wute am na ñu ne la cinquante-quatre am ñu ne la cinquante am ñu ne non non la soixante la génn àddina ginnaaw gàddaay yonent salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moom centenaire la woon bi muy génn àddina waaw léegi euh, mu ne mu ne aslama moom Hakim moomu di doomu Hizaam nu Xuwaylid ibn Asad aslama tuub na aamal fath mooy at mi nga xam ne ci lañ ubbi Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman te lool mu ngi am ci juróom-ñetteelu at mi ah te tudd nañ ko fii ndax yonent bi saa saa ko ubbee fa la jóge dem Hunayn xare jeeg waa Hawazin comme niñ ko gisoon ba dajale màng mi ca Ji'rana wala Ji'rana <laughs> te loolu moom léegi miin nañ ko Ji'rana fii mu ne xanaa moom xam nañ ci lu bari walillahi alhamdu wal minna mu ne wa abuhu kanta baayam min saadati Quraysh moom baayam dafa bokkoon ci sangu waa Quraysh yi ah? ci sangu waa Quraysh la baayam bokkoon. mooy Hizaam ibnu Xuwaylid ah Quraysh jaahiliyatan wa islaama mais baayam bii nii Hizaam ñoom Hizaam ñi fekkewuñ moom moom moom nekkuloon jullit parce moom dafa génn àddina avant baax na ba kii moo tax jaahiliyatan wa islaama amaana imaamu Nawawi boo këy ci jublu ko wax en tout cas Hakim kaana min saarati Quraysh waaw jaahiliyatan wa islaama ci sangu Quraysh la bokkoon bàyyi nit sang la woon voilà léegi kon mu ne annahu qaal qaala rasulullahi mu ne qaala wax na ne rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne albayiaani bilxiyaari maanaam yatafarraqa mu ne albayiaani ñaar ñi nga xamante ne ñooy commerce kii jënd kii jaay ak kii jënd moom lañ parce que xam nga ci al baax la jóge comme booy jënd li ngay tàllal sa loxo loolu moom lañ jënd baax kii jaay moom lañ xaral di wax al baa'i'u al bayyi'u al baa'i'u waaye ñu jël al bayyi'aani mais tamit al mustari dañ koy woowee ci arab al bayyi' ñoom ñaar ñépp moo tax yonent bi saa saa ne al bayyi'aani bil xiyaar mooy kii jaay ak kii jënd yépp ñoom ñaar bil xiyaar am nañu choix maalam yatafarraqa mooy am nañ choix choix tànn ku nekk xool alxiyaar tànnal sa bopp li nga gën ci yow ci kiy jënd kiy jaay ñaar ñuy def transaction bi ah <laughs> wala ma wax transition bi maa bëgg a wax waaye li nga naan ma wax yow bi ma naan ouvrier yi li tax ouvrier nga naan ma wax saa yi maanaam saa yow. sévère nga non sévère nga laa bëgg a yow waay waay sévère nga mooy yow tar nga ni ngay jugé ma ma ne waay ci ñun laa bokk woon ma juum ne sincère non sévère <laughs> aywa nañ ci <laughs> mu ne kon albayaan yi ñaari jaaykat yi bil xiyar am nañu li nga xamante ne mooy tànn ku nekk jàpp li nga xam ne tànn la nga jàpp ne moo gën ci yow waaye bil xiyaari tànn la ci est ce que damay wëyal njaay bu dee kii jaay. est-ce que kii ñëw na monsieur X ak monsieur A monsieur X mooy jaay monsieur A mooy jënd ñoom ñaar am nañ choix ku bu ku man damay jaay sama téléphone bi moom magasin téléphone la monsieur X yow monsieur A ñëw bëgg téléphone léegi am nañ choix ah bil xiyaar yi maa lam yatafarraqa mooy tra pour transaction bi fasu pour jaay bi fasu ba ku nekk nag yaa moom kii moom na musman bi la ñuy njëgal ah kii jël saman bi mooy ma jël télé waa ji jënd jël téléphone bi waa jee di jaay jël xaalis bi te ku nekk moom mën a doo def mooy nga pàcc ah loolu am nañu bil xiyaar yi maalam yatafarraqa mooy am nañu choix fi tàqale kooguñu ku nekk ci ñoom man nga ne non man finalement bàyyi naa ko waaw comme ñuy waxaale ne waaw saa sa téléphone bi loo koy jaayee ah non man nag vingt mille laa koy jaayee ah oh, non ça vingt mille ah quinze mille nag waaye ne waaw mais laata ki kii sooy ne ah non garaawul naa ko bàyyi quoi kooku mooy affaire bi fasul waaw mooy booba boobu am nañ choix ndax affaire bi fasuwul fekk fasuwul jaay ni fasuwul mooy am nañ choix bàyyi kenn ku nekk ci doon jaay ne non finalement jaayatuma wala ci doon jënd ne man finalement jaay jëndatuma waaw mu ne nag loolu maalam yatafarraqa fekk takkale koo wuñu léegi maalam yatafarraqa yi dinañ ci ñëwaat insha allah ndax dafa indi masaa'il mu ne fa im sadaq bu dee nag ñoom ñaar dëggu nañu mooy ñan mooy kiy jaay kiy jënd dëggu nañu kiy jaay bu muy dëggoo mu mooy mu bañ am benn vice caché ci marché bi mooy li muy jaay mu bañ a am loo xam ne lu yàqula ci biir lu mu nëbb déet waaw bu mu ko nëbb ci mu koy jaay wala bu xam ne affaire bi c'est obsolescence programmée machine bi mooy jaay xam na ne fii du def huit mois mu gëm loo leen nii yow kay boo xasee jënd sawaay moom moom man ngaa nelaw yi ba ay du am problème te boo gën a xam ne affaire bi huit dans huit mois pièce am na pièce capitale bi daa war a jàpp mu ne loolu bu loolu amee waaw kooku dëgguwul bokkul ci ñu dëggu kiy jaay waaye kiy jënd tamit mënula ñëw bëgg suuxal suuxal waaj di waat naan dem naa fu nekk ci marché bi waaw man gis naa ko foo xam ne jaay na ko lu gën a suufe lii nga ma koy jaay ah beneen nga wax non man dama dama laa xam rek da di sama gaayam rek ah ma ñëw yé yow laa yéene sama xaalis fii non man romb naa fi ñoo xam ne feenee jaar naa koo xam ne mais mais waaye quinze mille la ma ko waxaa ah. boo bëggee man ma ndekete waxul dëgg kooku moom dëggul waaw kooku mooy kon kii jënd côté kii jaay jox nañ ci misaal misaal yi nag bari na war voilà loolu moom <laughs> léegi ku nekk nag yaa xam nañ marché bi dañuy demee jaaykat yi ah marché bi nag waxuñu la ko toog ci place waaw léegi moom gars en ligne wala ay yooyoog di waaw kii jënd kii jaay bu kii jaay du du du du marchandise ko luubal am vice bu ci nekk loo xam ne baaxul mu nëpp ko waaye kii jënd mu dëggu. bañ a nekk di wax yoo xam ne amul ngir ki ñuy jaay wàññi prix bi wala yu mel noonu waaw kon nag mooy man naa wax dëgg man naa ñëw ne ko man bon li nga koy jaay daa cher loolu man naa ne ak saw bu muy waxaale loolu dagan na parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd nag Seydina Jaabir ibn Abdillah ñu jóge xare muy dox comme que nekk saa saam léeg-léeg day nekk ci kanam léeg-léeg mu nekk ci ginnaaw léeg ndax loolu la al aminu ad-da'ifu aminul rek ki nga xam ne moom moo faible ko ci ci moom la la convoi bi war di demee ah amul naan waaye yow non nañu fekk dëkk ba ah non saa yi dafa yéex quoi man jiitu naa leen ah rek dugal benn sixième quatrième way kii barke fajaru nga yor gars yi ay R4 fële nga bàyyi leen poussière leen naan waaye ah non non gars yi gars yi nañ la bu loolu loolu du sunna waaw yonent bi alayhi salaam dem ci gannaaw gis naa Jaabir yéex parce que gëléemam jee loo ko muy waxaaleeg moom waaw naan ko jaay ma ko lii Seydina Jaabir naan ko noonu loolu dafa néew yonent bi salaam ah loolu dafa néew <laughs> mu naan ko mu naan ko kon jaay ma ko ñaar ñaari dërëm mu naan ko noonu loolu dafa néew <laughs> mu koy mu koy yokkal wala ay dinaar aw kamaa qaala dinaar wala dëggam jàppatuma exactement mu naan ko mais yonent dafa néew ba ba baax na. mu ne ko waaye ci kaw condition yaa ma koy yóbbul Medina loolu lépp ba mu ñëwee ne Seyna ne Seyna Bilaal jëlal nga jox ko ah se te jëlal mu muy indi gëléem bi ba pare yonent way saa saam ne ko jëlaaleel gëléem bi <laughs> waaw may ko gëléem bi mayaala ko lépp <laughs> kon bu bu dagarul woon waxaale boobu am waxaale baax na waaye di kàcc ci waxaale gi ngay waxaale comme li ñu wax naan man romb ah. voilà man romb naay ma nga ne si ñoo xamante ne nii 15000 lañ ko doon jaayee voilà man dama laa yéene sama xaalis voilà da ngay soog ko fexe ba te nekkati waa ñu waxul dëgg wallaahi gis naa ñu koy jaay lool ñu gën a suufee yi ba tax jaaykat bi moom daal di koy wàññi mooy waxoo dëgg yeneen tubaab yi saa saa nañ ne kon ñaari jaaykat yi ki mooy kiy jënd kiy jaay am nañu choix ci wéyal. li ñuy jaay wala bañ koo wëyal wala boo kii jënd jënd wala bu bañ a jënd mais à condition maanaam yatafarraqa fekk tàqale ko wax naa la dinañ ci ñëwaat insha allahu taala waaye fa in sadaqa bu ñu dëggoo nag ku nekk wax dëgg ah ñaari côté yëpp kiy jënd kiy jaay wa bayyana ñu leeral waaw kiy jaay leeral marchandise mi bu dee am na problème mu ne ko ah waaye nag. kaay ma wan la am na sam bu dee rajo bi la wala téléphone bi bouton A bi nii moom léeg-léeg day daj waaw ci kaw xamal naa la ko nag bu dee da koy jënd ci kaw noonu léeg-léeg nga bës da bës bu baax ngir mu ñëw waaw mais nag lii daal vingt mille laa koy jaay ci kaw lii xamal naa la ko waaw kay waa ji it na leeral waa ji jënd na leeral rawatina fi nga xam ne naaru trop la ñuy am nga jox naa la exemple léegi fee waa ji wax naan romb na koy jaay mais man na nekk leneen koo xam ne moom li muy jaay li muy jënd jëndewul xaalis xam nga loolu mën naa nekk man man naa jël sama téléphone bi weccoo ko akub rajo ne ma man de rajo bii saa man de dama koo bëggoon mu ne waaw léegi loo ci man mu ne sama ma jox la sama téléphone bi loolu mën naa nekk loolu dañ naan trop ngay joxe lii ñu joxe lii wala ay lekk nga joxe ah. mais à condition attention sinon dafa am yoo xam ne riba du ci riba day day day tere lépp loo xamante ne nii al al asnaafu ribawiya bu dee yooyu moom il faut mbir yi tolloo ma nga ñëw naan man sa ceebu Pakistan bi sawaay moom laa bëgg parfumé bi waaw léegi loo ci man ma jox la ñaari sa yow saaku cinquante kilos parfumé nga yor ma jox la ah ñaari saaku cinquante kilos ceebu pale bi loolu du dox déedéet loolu moom riba la waaw sa suukar beneen saay bii moom laa soxla jox la ñetti keesu un kilo yow nga jox ma benn ngir yow barke bi nga yor naa am haute qualité loolu man da nekk sa tàndarma yii nga xam ne tàndarma ju baax la bu mel ni ne laa bëgg dañ leen nuur ji loolu bu man nekk. waaw waaw yeneen trois cent cent wax ak tamru bi tamr ak ak yooyu waroon lim <laughs> ash-sha'iru bis-sa'ir yooyu boo ciy jox dafa war a nekk yoo xam ne ñoom ñooy yem az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fidda waaw wal-burru bil-burr wash-sha'iru bis-sha'ir wat-tamru bit-tamr ah lim leen ba lim ne yadan bi yad mislan bi yad bi bi bi bi misl waaw. sinon yooyu boo ko a asnaafu ribawiyya nga teg leen fee man manumaa jël ne man sawaay eh kaay dama lay wecci quoi wala damaa soxla xaalis euro bi laa yor ah ma ñëw nga eh, war ma cinquante euros yow ma quarante euros loolu man la nekk waaye bu dee alal la ñu wute comme euro bi CFA bi ñaar yooyu bokk bu la neexee waa ji ne la man de toute façon cours yi moom cours yi lenn la ñuy def égal six cent quatre-vingt-quinze francs man dara laa deful lool non non du ma ko def man boo bëggee ma wecc la fii ci gaar la si yow première fois je fais dangay wecc di def di weccee six cent laay def ci droit parce que euro bi ak CFA bi bokkuñu duñu même waaw dollar ak dollar te dollaru canadien bi ak dollaru américain bi bokk bu boobaa saaxibu dollar ak canadi kooku bu demee États-Unis manu la ne man un dollar laa la jox kon man boo may transaction dollar américain nga lay jox ah waaye ji bu ko neex ma bañ a la parce que du mel bi mais bu dee même xaalis bi la euro nga euro nga naan ma jox ma cinquante euro ma jox la quarante loolu man da ne xam nga ne rek yow gars yi dañoo soxla. mone la amoo mone ka amul mone yow yaa ko fi yor ngay loolu man da nekk waaw beneen bi jaay mbir yi noonu naan non man moom ku bëgg yéen moom bu roogeen yor ay cinquante euros ay cent euros ay billets cinq cent euros man nag moom ku bëgg ma jox la cinq cent euros ba man du ma jox la cent quatre cent cinquante euros jox nga jox loolu man da nekk loolu mooy ridaay parce que mislan bi misl al fiddatu bil fidda wad dhahabu bil dhahab yéen bi yéen mislam bi misl loolu la <laughs> léegi nit euh, ñëwaat ci taw ji doon wax sama téléphone bi wala ma ne sama oto bii nii waaye saa yi xam nga nag <laughs> lii dernière yaxaw bi la yaxaw bu mujj bi la ab Tesla la waaw ab Tesla la électrique waaw léegi ñaari Tesla laa lay jox nga jox ma sa kër gi nekk Ndakaaru sa terrain bi nekk fële. ci àll lumpul bi loolu buko ko neexee bu dee d'accord nañ ci baax na waaye bu boobaa waa ji jënd joxe Tesla yi bu dee Tesla bi daa am problème batterie te waa ji yëngu ko moom bu rafetal ko defar ko bam nice waa ji foog ne fii mooy baax na mu ñëw jox ko ko loolu amu ci droit kooku la naan <laughs> yow dégg tey sawaay yow sa transact li nga bëgg a jox waa ji daa am bis taché <laughs> yeneen tubaab yi saa saa am ne. waaw fa in sadaqa dem dëggu nañu lii mooy lëkkaaleeg suñu suñu bunt bi mooy ñaar ñii def commerce sax wala commerce la la gis nga Imam An-Nawawi fi mu ko jeexale hadith xam ne day wax ay transaction commerciale nga xam ne mbiru aada la du mbiru aada la mooy mooy réew woo day am xam nga julli loolu boo gis mu koy def jullit la mais njaay manoo toog naan ku ma gis muy jaay julli la non parce que loolu aada la waaw acte culturel la wute na ak acte culturel hein mu ngi commencé woon ah di wax ci nga xamante ne nii ak dëggu xoola fiñ jëge xadiis bala jihaad ñi dëggu ci jihaad xadiisu Seydina Yuusuf an Nuun alayhi salaatu wassalaam bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nga xam ne moom jaamu yàlla mais bii transac xatta transaction yi nga xam ne du jaamu yàlla max ba max ba max ba sax jaamu yàlla kese borom bi dafa soxla nit ki di dëggu moo tax yonent may saa saa ne fa in sabara bu ñu dëgguwee kii jënd ak jaay bu boobaa wa bayyana ñu leeral kii jaay bu dee am na biis ci li jaay am na défaut mu wax ko waay leeral ko moo tax yonent may saa saa ba mu rombee ci marché bi ah jël dugal ko ci ci ci ci ci jaay ñam. loxo bi tëmb mu ne ko yaa baax al tomin hela mu ne ko hee yow mi nga xamante ne nii yaay jaay ñam bi lii la la lii nii nga def lu tax ñam bi nga présenté ko noo xam ne ndekete ku dugal loxoom day tëmb mu ne asaabatu sama asamaan de moo taw niir yee taw mu dugg ci ndox moo moo ko def nii mu ne ko bu dee loolu da nga koy leeral ci la loolu hadith bi tur bis bi paas man ghashina fa laysa minna képp ku ñu tricher ku ñu nax bokkoo ci ñun voilà kon nag mu ngi noonu kon nag bu dee yow ci actes yi lépp loo xam ne sax du ndax jàmm yàlla kese kese ñu ne la loolu dëggu ci boo ci dëggoo yéen ñaar ñëpp wa ma buurika lahuma fi bay'ihima dinañu barkeel borom bi dina def barke ci seen njaay maak seen jënd ku nekk dina la defal barke nga dem sa sa boutique bi dina dox la ngay jaay sa commerce bi dina dox yow mi ko jënd loolu nga jariñu ci la nga jënd nga jariñu ci loo xamante ni nii borom bee ci def barke mu yàgg ak yow waaw waaye wa in waaye bu ñu nëbbee kiy jënd nëbb woom li muy joxe ndekete yoo foo biyee la joxe waaw <laughs> ñëw saa yi man de damay jënd sa saag bee loo koy jaayee cinquante euros ah, waaw non quarante cinq waaye non quarante cinq baax na ma jox ko cinquante euros ndeke cinquante euros yi ma ko jox ak foo biir la te xam naa ko waa ji jël delloo ma cinq euros ma dem sama yoon naa ni kaay wala ma jël dix mille francs CFA jox ko te xam naa ne biir yi ma yor biir foo lañu dama cee yor yu bari waaw xam nga marché bi gars yi surtout bu dee nit ñi dañoo bari duñu tax su nekk di te lool bu ñëpp yor machine yi nga xam dañ ciy jaarale billet yi ñu leen jox ngir ñu vérifier ndax wér na yow nga ñëw joxe billet yooyu ah kooku wa in katamaa kooku mooy ciy jënd waaye ciy jaay bu dee dafa nëbb li nga xam ne mooy vice caché défaut bu nekk boo xam ne ab sikk bu nekk ci li muy jaay wax kazaba ba pare nag waxuñu dëgg ñoom ñaar ku nekk di ñëw a gox sa borom di wax. ay nar kii naan wat naa ci yàlla laa wax man marchandise mi bon yow gisoo ma ba ma koy jënd wat naa ci yàlla laa wax vingt mille laa ko jënde da di sama waay rek moo tax ma la ko cinq mille francs la ko jënde mu ne vingt mille waaw kooku kon kadaba waaye waa jënd si ñëw di nar naan romb naa fee koy jaay lu mu ne nag bu ñu nëbbee te nar mboqi kat dañuy yóbbu effacé. ah daal di ñoom di ba mu set wécc dindi barakata bay'iha bay'ihima barke bi waroon nekk seen jëndum seen jaay moomale lépp la borom bi di toxal dindi ko benn barke du ci am waa ji yàgg ci marché bi taf saa boo ko rombee yëngu ko ak sarax parce que riba kese lay dundee ak nax nit ñi waaw di naxaate kese yàgg ci marché bi ba léegi day luyee. amul sax lu lu mu jënd pukus ak tee amul dara même luyaas bi sax bala mu koo fay borom dina daw bas borom kër gi dina daw bas soo muy door a fay lu tax parce que dëkkuwul tal muy def lu salteeg lu xaraam kese lay dunde lu tax parce que borom bi moo dindi li nga xamante ne muhiqat ah waaw moo daal di yóbbu toxal dindi barakata bay'ihima seen barke jaay wa ñoom ak jënd ma koy jënd nag mooy loolu mu jënd loo xam ne. dafa dafa dafa njuuy waa ji billet cinquante euros bu bon la ko jox waa jox ko mu dem foog ne moo ci nekk ah benn barke du am ca la mu sol bu dee yére la bu dee la dégg benn barke du am waaw <laughs> ya barke bu dee xanaa bi lay moom dañ naan bu dee yére la boo xam ne moom bu ko moom bu ko summee moom la julli lu dul moom moom la sol kooku moom bu jullee santaa ba su la julli wal iyaazu billah parce que li muy jullee daganul walla kooku xoolal loolu kon nag mu ne bi muttafaqun alayhi léegi mu daal dina ciy dëppoo ñaari cheikh yi daal imam al-Bukhari ak al imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri yu an-Naysaburi rahmatullahi alayhi naka noonu seen imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal dina koy solo ak al imam seen taalibe seen taalibe imam Ahmad ah, Ah, beneen taalibe bi imaam Abu Daawud as-Sijistaani ak al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi an-Nasaa'i ak al imaam ad-Daarimi rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñii ñëpp soloo nañ ko léegi nag nga ne ma bon am na benn affaire boo ma waxoon ne biñ ci ñëw de ma ne waaw al-bayyi'aani bil xiyaar parce que lii di kitaabul buyuu gaa yi dañ ko soxla boroom xam-xam yi dañu soxla hadith bi te hadith bu mel nii Mawlana Ibn daal dina koy solo comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaam al Buxaari yu ak al imaamu Muslim ak waa ashaabu sunani al arba'a daal dinañ solo léegi lan mu ne foofu moom bii rek la euh, euh, euh, Naafi' dane taalibe Mawlana Ibn Umar dane moom mu jële ci Ibn Umar sëriñam di njaati géem moo ko libéré annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa Rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa aw yakhtara mu ne ñi nga xam ne ñooy ñaar ñi kiy jënd ko jaay ñoom ñaar am nañu choix fekk euh, daal duñ tàqale ko wala ñu tàq ñu tànn rek est ce que dañuy wéyal njaay mi wala déet waaw moo tax bu dee imaamu Tirmidhi mu ne qaala fa kaana ibnu umar iza taa'a bay'an wa huwa qaa'idun qaama li yajiba lahu al-bay'a mu ne moo tax ibnu umar hadis bi taxoon na bu ma soon a jaa jënd dara ah fekk mu mu jekki toog day jóg ngir tàqale kook waa ji dem def ay pas ngir wan ne kon tàqale ko bi mu doon wax bu xamee ne affaire bi baax na ngir waa ji bañ a ne é indi wax la sama affaire <laughs> waaw <laughs> kon lii nag daa tax mooy lañ naan xiyaarul majlis ci fuqaha yi mais est-ce que lii du nii nan lañ koy bàyyee xel hadith bi yatafarraqa est-ce que mooy al bay'ani bil xiyaar ma lam yatafarraqa mais loolu ñoom am nañu fu waa wëyal njaay mi wala ñàkk koo wëyal kii jënd jënd wala mu ñàkk jënd fekk ñu tàqale ko mais tàqale ko bi mooy lan est-ce que tàqale ko ci wax la mooy buñ xasee jaay ma kii ne jaay naa mu jox ko li muy jaay ci jël njëg li est-ce loolu noonu foofu loolu mooy yenn farraka yaa ngi léegi wala il faut ñu def li Mawlana Ibn Umar def mooy déplacé wu waaw loolu dañ naan la ku mel ni al imam Mawlana Ibn Umar mii gis nañ moom kon la moom mii solo hadis bi bii xam na seenaa Hakim daa solo mel ni naka al imam Abu Barzak al Aslami comme ni ko imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah daal di sorowe moom it ni ko Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhuma dégg moom noonu la ko dégg moo tax dafa nekkoon ci benn gaal ah am gaa yoo xam ne dañoo ñaari góor yoo xam ne dañoo ñëw bon di jàppante di xuloo daal di ku nekk di indi bon su euh, euh, ci ci ñëw comme que moom moo fi saxaaba bi moom Seydina Abu Barzata al-Aslami ci gaal gi ñu ñëw ah, barke benn fas la woon bi ñu ko jaayante mooy kii dafa jaay fas yu kii na jënd na ko mais sauf que problème bi mooy ñoo ko am nañu différence ndax d'accord ñu ba ñu ñëw gis ko ci gaal gi ñu ngi ci gaal gi ñoom ñëpp ñu ne ko mais waa ji ne ko bu mu nee gaal ak bul xalaat gaal yu ndaw loolu xam nga fas ak yooyu wala même yu mel noonu mën na nekk nganu ban wala yu mel noonu voilà léegi nag waa ji ne euh, bon léegi mu ngir mu àtte leen mu ne leen man daal gisuma ne yéen tàqale koo ngeen te yonent bi alay saa saam dane al bay'ani bil xiyaari ma lam yatafarraqa waaw mooy ñaar ñi jë kiy jënd ko jaay ñoom ñaar am nañu choix fekk tàqale koo te man gis naa ne yéen tàqale koo ngeen parce que yéen ñii ci gaal gi boo ba léegi waaw kon moom dafa gis ne tàqale koo yaram la waaw il faut yaram yi ki bu ngeen taxawee fii. ngeen def transaction ba nga ne jënd kii ne jaay la nga jox ko mu jox la yow nga def déplacement nga déplacé wan ko ginnaaw wala dox ay pas ba sori ko waaw loolu ñoom lañ ko jàppe te loolu la mooy kon ci yaram yi la du ay kaddu kese comme ni ñu ko exemple bi njëkk koy wax te loolu noonu ku mel imaamu Tirmidhi bi mu ëndee xadiis bi dane wa huwa qawlu Shaafi'i wa Ahmad wa Ishaaq waaw wa qaalu al-firqa bil abdaan la bil kalaam mu ne loolu nag mooy wax al imaamu Shaafi'i mooy waxu imaam Ahmad ak imaam Ishaq ibn Rahawayh nekkoon àndandoo Seydina imaam ah-, Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhima naka noonu alayhim voilà léegi te loolu noonu kon gis nañu que ne kon ñii lii mooy seen euh, euh, wax te ku mel ni euh, al imaam Ibn Hazm <laughs> moo itam loolu la jàpp. te tamit boo demee ci waa ahlul madina mooy ku mel ni ibn abi loolu tamit moom la jàpp que ne lii la waaw te jële nañ ko ci al imam euh, al hasan ibn yasar al basri ak al imam al awza'i rahmatullah ñu affaire bi mooy ci tàqale koo ay ay jëmm la waaw ay jëmm yi ak maliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp rahmatullah alayhi que ne affaire bi noonu ci ci ci ci ci kàddu kese la waaw ci kàddu la mooy ne mu li nga jëkk wax ne bu bu dee kii dana jaay ma kii ne jaay naa la ba pare jaay ma sa liiwaay waa ji ne jaay naa la ba mu fasu jeex na kooku amatul droit di dem waaw waaw mais bu nee kenn ki ne jaay ma kii jaay neewul jaay naa la bu boobaa boo man na ne non non man léegi man jëndatum waaye tamit kii jaay bu nee jaay naa la lii waa ji waxul ni jënd naa kooku garaawul mooy mën naa dellu ginnaaw ne eh jaayatuma waaw waaye nag bu dee ne ñoom ñaar ñépp kii da ne jaay ma kii ne jaay naa la jeex na loolu façon na te loolu mooy mazhabu hanafiyya yi rahmatullah alayhi ak ñu bari ci maliki yi rahmatullah alayhi léegi nag eh, lii mooy parce que xiyaarul majlis est-ce que ci abdaan yi la wala. kii li nga xam ne mooy tàqale koo yóbbu maa lam yatafarraqa est-ce day nekk ci ci ci ci yaram yi wala tàqale kook lii la mooy buñ ko waxee ba fas ko noonu rek ah affaire yi léegi loolee nag na kon wax nañ la wute waaye insha allahu taala li gën a dëgër mooy waxu euh, euh, li li mawlaana Muhammad ak Abu Barzah al-Aslami radiyallahu anhu wax ñoom ñoo xa ñoom ñoo euh, nettali hadith yi te raawil xadiis adra bima rawa ki nga xamante ne nii moom moo soloo xadiis bi moo gën a xam li mu soloo waaw mawlaana Ibnu Umar ñi ko jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa moom noonu la def bu jëndante bu jëndee dara bañ jaay ko ko yemul rek ci lool mais da doon def paax jéego bu toogoon day jóg def xaw a dox tuuti ngir mbir mi jàpp ne loolu ci noonu lay te gis nañ Abu Barza al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu tamit wax kon lii day dëgëral wax ji nga xam ne mooy wax ji nga xam ne moom la al imam ash-Shafi'i euh, nu mu euh, Abu Isa at-Tirmidhi ne loolu mooy waxu ki nga xam ne mooy imaamu Shafi'i Ahmad Ishaq rahmatullah alayhim te ak ci waa ahlul mooy li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër waaw loolu mooy li gën a dëgër kenn affaire bi loolu la mooy ne tàqale koo gi lan la mooy ci bërëb man bu ma jëndee ba yeb ko nii ba dem jeex na waaw wala man kii ñu fasu jeex na léegi waaye yi manu la non non non ça indil sama affaire jaayatuma nit ndax amoon nga soit fekk taq ñu ngi ci bërëb bi ma doon jaaye ñu ngi nii toog taxaw ñu kii même nee nga jaay ma jënd naa loolu mooy foog tàqale nga def li nga xam ne noonee la ko ñi solo hadis bi daal di eh, eh, daal di wane muy ñoom ñaar ñii di Seydina Ibn Umar ak Seydina Abu Barza al-Aslami ta ak gisuñu kenn ci sahaaba yi radiyallahu anhu koo xam ne dafa wuteek ñoom te comme niñ la ko waxee ne loolu qaayida la ar-raawi adra bima rawaa ci solo moo gën a xam li mu solo kon nag mu ngi noonu ci kaw noonee insha allahu taala ci kaw nii kon lañu ñu jeexale buntu bi muy buntu bi nga xam ne mooy ci garab ci tool bi nga xam ne mooy toolu ñu sell ñi li nga xamante ne nii mooy toolam ñu gisoon ci garabu dëgg léegi nag lii ni ñëw insha allahu taala ñu war a àggale duggaat ci beneen buntu bu bees beneen garab bu bees ci toolu ñu sell ñi di riyaadu saalihiin ah wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin